ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci ahkaamu zaka muy àttey azaka ci lislaam commencé woon nañu selon ni ñu ko organise woon ci jotaay bi weesu di gis façon alal yi nga xam ne ci lañ ne moom lañuy génne zakat ana benn bu nekk ci yooyu lan mooy zakaatam ak nan lañ koy génnee ak lan mooy sëy imposable bala ngaa xam li ngay génne fokk nga xam sëy imposable muy am nisaab li nga xamante ne ku fa am lu tollu noonu ah surtout bu dee ci or ak xaalis wa xaala alayhi alxawl wajaba alayhi zaka wajaba fihi zaka nga xamante ne nii boo amee sëy boobu at mi fekkaat ko fi atum jullit la ñuy wax kooku zakaat da ciy war façon alal yooyu dañ ko diviser woon dañ ko defoon ay tiroir tiroir bu njëkk bi ñu defoon fa an-naqdayn di az-zahabu wal fiddatu ak yi nga xam ne ñooy al-umraat aw an muy li nga xam ne mooy mone yi ñu yor léegi ak façon xaalis yi nga xam ne moom lañu ñu yor léegi léegi foofu moo doon tiroir bu jëkk bi ci lañu ne woon yeneen tiroir yi gisaguñu leen bi ci tegu woon li jëm ci mbay mi beneen bi ci tegu newoon li jëm ci wàllu almawashi di li jëm ci wàllu xar yeeg bëy yeeg nag yeeg gëléem yi beneen ba ca tegu muy urudu tijaara li jëm ci <clears throat> li nga xam ne dañ koo exposé ngir di ko jaay ba ca tegu ñu tegoon rikaz rikaz rikaz ñu tegoon ko <clears throat> ca gannaaw <coughs> léegi ñu ngi woon ci première tiroir bi fi nga xamante ne nii mooy az-zahab wal fidda muy fi nga xamante ne nii mooy or xaalis gisoon nañu seen seuil imposable <coughs> bu dee xaalis di al fidda moom li nga xam ne ku ko am ba li nga xamante ne mooy mbir yi fekkaat ko fa at mi fekkaat ko fa da ngay joxe zakat sëy boobu mooy cinq cent quatre-vingt-quinze grammes d'argent ku ko am da ngay génne ah rub'ul ushr mooy lan mooy da ngay génne ci téeméer yu ne wala junni bu ne nga génn ci ñaar fukk ak juróom cent non mille yu ne mille yu ne vingt cinq wala cent yu ne deux virgule cinq pour cent léegi <coughs> bu or gisoon nañu ne bu or bi moom li mu doonoon moo doon équivalent quatre-vingt-cinq grammes d'or nisaabu or di quatre-vingt-cinq grammes d'or koko amit ba at mi fekkaat la ci dangay joxe rubon ushri mooy deux virgule cinq ci cent yu ne walla vingt-cinq ci mille yu ne tey nag ñu waroon a gis li jëm ci suñu monnaie yi tey gisoon nañ masalaam ad damm mooy boole li nga xam ne mooy or ak xaalis ngir génne zakat gisoon nañu waxu waa jumhuurul ulamaa min alxanafiyati walmalikiyati wa riwaayatan an al imaami ahmad ibn hanbal te loolu waxoon nañ la mooy mooy ngiru mooy waxu madhabu al imaam al awzaa'i ak al imaam sufyaan ibn sa'iid al thawri rahmatullah ala al jamii këne nan nañ leen a boole kanta beneen riwaayé buñ jëlee ci al imaamu ahmad ak mazhabu shafi'i yi ñu ne man dene mooy or pur ak xaalis pur waaw léegi nag tey kon ñu war ñëw ci monnaie suñu mone yii muy ñoom CFA ñoom euro ñoom dollar ñoom yeen ñoom janiya ñoom rial ak ñoom dirham ak diinaar ca ña ko am ca Maroc ak Tunisie ak le peso wala le pesos hein léegi ak ñoom in ugiya ca mbokk Mauritanie léegi wax ji laaj bi mooy ginnaaw biñ gisee or ak xaalis ba gis seen nisaab mais suñu monnaie yi moom fu ñu koy dugal yonent bi alayhi salaatu wassalaam lii la wax mu leer lii la wax mu leer li jëm ci wàllu or nisaabam am na ijmaa ginnaaw bi mu amee ak wuute bu njëkk nisaabu zahabi moom ijmaa la amul kenn ku ci wuute ginnaaw bi ñu xamee bu nekk ñun suñu mone yii comme que léegi comme que léegi jëlatuñu or di ko utiliser mu taxawu am valeur fiduciaire bi mu amoon mooy jëflanteetuñ loolu mooy or bi wax nañ la jamono yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ay pièces dafa amoon ay pièces yu ñu doon tëgg di frapper li nga xamante ne mooy la monnaie ci ay pièces yu ñuy wax dinaar muy pièces yoo xam ne c'était en or pur mu am ay pièces yoo xam ne en argent pur la woon ñu ko doon wax dirham ñoomin al wariq ñoomin wariq misqaal mooy ca or ñoomin wariq ñooy ci li nga xam ne mooy dirham yi ci argent loolu lañ doon jëfandikoo waaye ñun léegi kenn du yor sa oor xaalis bi ñu yor du or du or du xaalis du du du argent du xaalis tamit li mu doon ay billets de banque la ay këyit la yoo xam ne nguur yi ñoo leen jox valeuru xaalis waaw nguur yi état yi ak la communauté internationale ñoo d'accord que ne léegi or bi dañ koy comme que or mooy denrée la boo xam ne nag c'est pas en l'infini ñu daal di jël or bi léegi di ko denc. ut lu taxaw seen place moom ak argent mook xaalis ci lañu ñu ay monnaie yoo xam ne en nickel la au lieu ñuy def frapper ay monnaie yoo xam ne ci or la wala xaalis mais ci nickel ak ci weñ yu mel noonu def li ñuy wax ay billets banque nga xam ne ay këyit lañ yoo xam ne ñoom ñoo koy defaral seen bopp waaye jox ko valeur boo xamante ne mooy valeur u temps nga xam ne nit ki dañ ci man di di jënd ko jaay di ci def ay transaction léegi kon xam nga bari na fi ñoo xam ne bu dul or yi ñuy gis jigéen ñi di ko takk ak lingo yi ñuy wane ñoom daanaka téye or nii bu dul bijoutier yeeg wala ñi nga xam ne dañ koy jënd di ko yor loolu gisoo ñoom ñu daldi di koy yor ñoom ñoo ñële te du lu ñuy jëflee jëflanteel comme di ko di ci jënd ko jaay comme niñ ko doon defee léegi li taxaw place am muy suñu monnaie yi waxoon nañ la suñu monnaie yi dafa taxaw palaasu su xaalis ak or lu tax ndax la xaalis ak or doon taxaw moom lañu taxaw muy lan laa mu dañoo am valeur fiduciaire waaw asamaniya ñoom lañuy jëndee ka jaay di ci fayee bor di ci takki di ci di ci joxe can di ci fay ay bor te ku ko ëppale mooy ki nga xam ne moo gën a riche ci monde bi ki ci gën a ñàkk nag ci loolu mooy ki gën a ñàkk ci monde bi kon kay loolu li or ak xaalis doo taxaw benn la di léegi nag nga ne ma ginnaaw lii nii lépp revenons à notre Ali Kalaj bu ma yoree dollar bu ma ay dollar wala ma yor ay francs fa wala ma yor euro wala ma yor rouble bu Russie wara ma yor liire bi temps ya liire bi am walla ma am livre sterling wala ma yor ugg ya wala ma yor dalasi ci suñu mbokk Gambia waa léegi man loolu bu ma ci amee lu bari ak kañ laay xam ne lii zakat war na ci te yii nii ñu lim nii ana ñoom est-ce que or bi lañ fi taxawal walla boog argent bi lañ fi taxawal autrement dit mooy suñu monnaie yi ci lan lañ ko indexé est-ce que suñu monnaie yi dañ koo indexé hein est-ce que dañ koo indexé ci or wala dañ koo indexé ci argent danañ la affaire bi dafa laaj benn historique tuuti bi ngeen ma may benn historique tuuti parce que bi nga xamante ne nii ci la ci lañ commencé or xaalis bi moo doon monnaie yi comme ni ñu ko waxe woon finalement dañuy duñ dem fu sori communauté internationale bi nga xam ne ci lañu génn ci guerre mondiale ndax avant ni mu doon doon mooy monnaie yi dañ fi taxawaloon soit am na monnaie yoo xam ne ñoom ci or bi lañ leen indexé woon am monnaie yoo xam ne ci fidda ji argent lañ leen indexé woon exemple bu ma yoroon nañ jël exemple franc bi mooy damay joxe un exemple au pif comme ça c'était comme si ñu ne ku yor dix mille francs fa dix mille francs CFA égale un gramme d'or loolu exemple kese la ah exemple kese la mooy ne or man bu ma bëggee am lingot d'or dañuy xool lingot d'or lu mu tollu ci ay ñaata lay peser. bu tollee noonu man lu toll noonu laay joxe fois un mooy fois dix mille yii nga xam ne ci laay amee lingot door ndax lan ndax dix mille francs moo fi taxawal un gramme door wala dix grammes door noonu la doon demee début waaw léegi bi nga xam ne am na ay accord de gêne gêne yu fi amoon yoo xam ne dañu mujjoon avant la crise la grande crise de 1929 la grande crise de 1929 euh, loolu muy crise bu mag ba <laughs> euh, <laughs> ci la ci crise boo bële la Cheikh Moussa Ka rahimahullah defoon xasidaam boobu ci wolof bu siiw boobu di xarnu bi <laughs> hein di xarnu bi ndax la crise muy crise 1929 nga xam ne effondrement système économique mondial bi nga xam ne dirigé par les États-Unis ak les l'Occident ci la affaire bi wadde woon ci la affaire boo bële daal di woon wadde euh, système ni wadd mais avant loolu euh, américains yi ak les anglais ñoom dañoo d'accordoon ne léegi affaire yi monnaie internationale bi dollar la ak livre mona dollar ak livre te li nga xam ne moom mooy seen valeur mooy seen rasiid mooy li nga xam ne moom lañ fi toogal mooy or bi or la woon or la woon ba ñu foogoon ne loolu noonu dina dëgër livre bi moo doon monnaie internationale ak le dollar seen li nga xam ne ci lañ ko indexé woon mooy li nga xamante ne mooy xaalis mooy mooy or ba ñu foogoon ne lijjanti nañ mbir mi waaye crise bi ñëw waddal lépp ñu xam ne lii nii boo doxalul lu bari ñu teg ci tuuti yàggul guerre bi am muy quarante cinq quarante cinq waaw léegi nag ndax <laughs> or bi guerre bu amee mooy or day manqué cours yi flambé affaire yi nag ñu ne il faut ñu trouver li nga xam ne mooy solution ci lañu daldi daje nation yi nga xam ne ñooy les nations yi gañe daanaka gañe woon nañ le 22 juillet 1944 accord de Bretton de Bretton Woods yi dugg yooyu nag dañ ne woon dollar bi moom la ñuy teg muy monnaie référentielle mais moom dañ ko indexé ci or bi un dollar équivalait un euh, euh, non euh, dollar bi. Euh, lingot d'or benn lingot door walla gramme d'or bu dee euh, je me souviens bien moo doon vers équivalent vers ay trente trente dollars euh, trente dollars moo doon un gramme si ma mémoire est bon loolu lañ ko kale en tout cas. mooy nangu nañ ne dollar moom mooy monnaie internationale bi mais moom fan la fan la kalewu mu ngi kalewu ci li nga xam ne mooy or voilà li nga xam ne moo garantie bu dollar bi xaalis la billet dollaru américain bi mooy réserve door yi nga xamante ne ni moom la États-Unis am ñooy garantie ndax mooy rachid bi ñooy réserve mooy li téye dollar bi mooy or bi. léegi nag loolu monde bi d'accord ci moom lañ xam ñiy def histoire euh, euh, ay terminal walla yooyu ca Sénégal jàng nañ accord Bretton Bretton Woods yi looloo ko indi woon looloo ko indi woon léegi nag euh, bi nga xam ne mais accords yooyu dafa am fin accords yooyu nga xam ne mooy oor bi réserve réserve d'or bu États-Unis mooy garantie li nga xam ne mooy dollar bi ak système monétaire international bi nga xam ne nag mais dafa amoon fin la dafa waroon a jeex en 1971 1971 la affaire yi jeex avec le président Nixon mbir yi jeex mooy lan affaire bi bu bo mooy jamono yooyu jamono yooyu xam nga nu mu demee woon or bi euh, les États-Unis na mu demee woon temps yooyu mooy ñoom dollar bi daanaka pays yu baree ko am te xam nañu mooy taux bi c'était fixe. ndax xam nañu ko y avait une certaine stabilité mais nag bi nga xam ne ci la affaire yi jeex en 1971 garantie bi jeex mu jeex vers les mois d'août le mois d'août 1971 beneen étape dugg beneen étape dugg euh, nga xamante ni léegi nag mooy mujje indexation bi nga xam ne or réserve or yu États-Unis nekk yi nga xam ne ñoom ñooy garantie affaire bi affaire yi jeex voilà loolu demeetul noonu loolu demeetul noonu mbir mi loolu garanteetu ko léegi nag lan moo fi des mu des système flottant moo mujj am mooy lan mooy léegi monnaie yi la nga doon am jamono yooyu nga gis euh, nga gis mone yoo xam ne comme ni mu xawoon ci réewu arab yi ak feneen ah, ñoom yooyu mooy dama wax côté international mais dëkk yi réew yi da nga doon gis réew yoo xam ne ñoom seen monnaie ci ah ci xaalis lañ ko indexé am réew yoo xam ne seen xaalis seen seen monnaie ci or lañ ko indexé léegi nag. bi nga xamante ne nii ci la loolu jeex hein ñenn ñi di ko woowe le choc Nixon mbir ya daal di jeex ah grande puissance yi daal di dajewaat daal ngir lan ngir teg système bii ñu la wax mooy système yi nga xam ne mooy kiiwu flottant yi waaw mooy accord Bretton Woods yi geex na hein léegi li fi am mooy monnaie flottant moo fi am mooy lan mooy ne affaire bi fi muy tegu mooy marché yi parce que en 1973 lañ def ay am ndaje kënee léegi mbir mi tegatul ci loolu ñu nangu muy accords yi nga xam ne moom lañuy wax les accords de Jamaïque mu am 1976 1976 ci la accordu Jamaïque yi am léegi nag ba mu demee noonu mooy kon affaire bi tegatul fenn système monétaire international bi léegi nekkatul que ne affaire bi dañ koy indexé xaalis yu ñu yor kenn indexé ko ci or ak xaalis non marché bi ak tamit la puissance du pays waaw la puissance économique du pays et militaire même des parce que ñooy ànd définissent li nga xam ne mooy monnaie wu dëkk bi. bu ngeen gisee tey le dollar hein ak euro xam nga euro li nga ne mais lu tax euro bi gën a cher bi gën a fort li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy waa ji dollar mais euro c'est un grand marché l'euro la zone euro la zone euro bi yépp buñ dul première mooy bu ñu waxuma nga jël France teg fee Allemagne fee boo leen boolee ñoom ñépp mais mooy la première zone économique du monde mooy la première zone économique du monde ñooñu bu ñu amee li nga xamante ne mais lan moo tax nag mënuñoo doon première puissance loolu mooy loolu mooy boo boolee mais fédéré wuñu c'est des états mooy ay ay kii lañ ay états lañ yoo xam ne ku nekk ak sa souveraineté li leen boole mooy Union européenne te mooy de nga gis nationalisme mi feeñ ku nekk di xëcc mbalaan mi jëmale sa léegi nag bi nga xam ne nag kon affaire bi loolu la mu nekk nag euh, loolu moo indi affaire bi mooy léegi nag suñu monnaie yii kenn indexeetu ko nii ci oor nii ci xaalis waaye fan la tegu ci marché bi loolu moo tax ci bourse bi gis nga bourse bi doo gis eurobeeg yooyu ni muy yéegee ko wàcc teguwul fenn même or yooyu yépp dafa mujj lépp chamboulé lépp daanaka fenn rek la tegu waaw mooy ci bourse bi les valeurs de diw de Technica walla de de de de de de de de NJ se par un analyste yu mel noonu ngay dégg. wala les propos de de, de du président américain hein on fait on fait effondrer les cours la, la les cours de la bourse ak yooyu waaw les déclaration de de de de de de de de, xawma lan fële ca Chine lii mooy mbir yi tegootul ci dara waaw loolu la ñuy wax monnaie flottante système flottant moo am waaw. mel ni luy tëmb ci biir ndox mi noonu vagues yi daal ñoo yóbbu affaire yi bu kiiwee lool moo tax dara stabilatul stabilatul nii l'or nii l'argent rien stable moo tax ngay gis prix yi mën na toog benn ay at di wàcc di wàcc jékki ay at yoo xam ne day yéeg ci noonu nga am ci pétrole bi muy l'or noir pare jamono yoo xam ne day wàcc lool jamono yoo xam ne day yéeg ndax demande mondiale bi ak yooyu yi nga xamante ne ñoo nekk ci wet gi kon ci gàttal nii la affaire bi demee kon bu ñu récapituler ci lu gàtt mooy dañoo amoon jamono joo xam ne commencé wuñ nag début wu début wu ak njaay ci taarixu doomu aadama déedéet mooy dañu la commencé rek fi nga xam ne dafa amoon. or ak xaalis nekkoon li nga xamante ne nii ñoo doon monnaie yi doon utiliser mu mujj dem jamono yoo xam ne dañoo mujj yooyu noonu di ko garde parce que dañoo commencé di màngi ak tension yi gars yi di ko garde ba pare ut seen place ut ay billets wala yeneen pièces ci nickel wala ci përëm walla ci leneen di ci def ngir mu taxawu ne bii lu ci tollu nii égal lële waaw. égal lële ci wàllu or wala égal lii ci wàllu xaalis bi nga xamante ne ci lañ génn ci guerre mondiale bi or réserve d'oru États-Unis moo doon sis moo doon soutenir li nga xam moo doon euh, soutenir dollar beg yooyu yépp te moo doon réserve bi nga xam ne moo doon moom lañ doon tourner monnaie internationale yi te xam nga liñ naan moon internationale teguwul fenn loolu ci puissance économique bu dëkk bi waaw parce que Chine la Chine de Mao jamono ya communiste yi door a jël réew mi mais Chine gars yi dañ ko doon daw di ko diaboliser fu ne il n'était elle n'était même pas membre au conseil de sécurité la Chine nekk ko woon c'était Chine Taïwan Taïwan moo fa newoon. mais bi Chine continue kiiwee économiquement mu taxaw gars yi xam ne maintenant la Chine est incontournable sur le plan économique sur le plan militaire et sur le plan politique pour fair marcher l'économie et ki la Chine est incontournable ñu far jox ko ñu far jox ñu far jox ko kii ñu far boole ko ci ñu far boole ko ci ba léegi gis nga yeen bi monnaie wu monnaie wu chinois gis nga ni mu mel gis nga ni mu mel ñu far boole ko ci moo tax il faut puissance puissance la rek waaw affaire u euro euro bi yàggul ay l'an de ay année 2000 yi la léegi moo monnaie bi gën a fort gis nga laa livre sterling moo gënoon a fort ci monnaie yépp monnaie yépp moo ci gënoon a fort moo ci gënoon a kawe mais ak problème Brexit bi gis nga ni mu demee la livre dafa wàcc loolu lépp affaire bi dafa nekk géopolitique wàllu économie ak yu bari yoo xam yooyu ñooy yi nga xam ne léegi ñoom ñooy ñooy faire évoluer la puissance de monnaie wu dëkk bu ne loolu kese la ak marché yi bourse yeeg yooyu ñun nag foofu lañu tollu ba pour jeexal bi nga xam ne ñenn ñi ci lañ gis ne bon tout ça est éphémère te dara leeru fi léegi ñun on va faire autre chose ñu ne leen ana lu ngeen di def hein hein lu ngeen di def ñu ne ñun dañuy génn des monnaies virtuelles le bitcoin le bitcoin dañuy génn mooy virtuel xam nga moo fi mbamb mi temps yi bon bu ma nee mooy mbamb mi am na ñoo xam ne ñoom yëguñu sax li xew ñoom moom dañu naan mii kii lii muy wax mooy lan fan la nekke mbamb lii maa ngi koy dóor a dégg mu naan mooy mbamb mi non ku nekk ak rek <laughs> la ngay suivre ak li la yitteel waaw ku nekk ak la ngay suivre ak li la yitteel <laughs> dëgg la waa ji nga xam ne ay làmb lay seetaan ak yooyoo ko ñor moom moom boo ko naan bit bitcoin yooyu du affaire bit bitcoin yooyu yooyu yooyu du mbiram waaw kullu xisbin bi ma ladayhim farihun ku nekk rek la ngay yëngu ca ngay bégee waaw la nga yor rek tane ca fa ngay bégee waaw léegi mooy foofu la mujj mbir mi mbir mi foofu la mujj jóge waaw mbir mi foofu la mujj léegi léegi nag laaj bu njëkk waaw mooy yow stabilité bi amoon ak la convertibilité du dollar dañ doon converti en or de l'or ci dollar ba mu waddee la les monnaies flottantes wala change flottant flottant yi nga xam ne c'est flexible mooy tegu mooy gis nga gis nga euh, boo jëlee benn bant moo xam ab buntu néeg la wala lool teg ko ci géej gi gis nga ni muy nekk ci géej gi di di tëmb ko def nii di yëngatu di xaar fu ko vague yi jëme mu dem loolu mooy suñu monnaie yi léegi loolu mooy les change flottants mooy régime les monnaies flottantes waaw ñoom moom lépp ci marché bi rek la waaw waaw ah. ci marché bi kese la amul étalon or ñu naan étalon monétaire bi mooy or amul mooy xaalis déedéet moo tax bés bu ne monnaie bi tey mën naa yéeg suba mu wadd ci jour bi mën na yéeg fajar ah fële ca Wall Street waddaat balaa balaa balaa balaa midi balaa tisbaar mu yéegaat yéeg bu kawe gaa yi ne ci loolu waaw ñu leen di apprécier di leen déprécier comme ça mu nekk daal au au au au au bon vouloir des spéculateurs ñooñ ñoo fi ne waaw léegi nag lii moo fi am waaw lii de moo fi am waaw génn guerre mondiale étalon or a fi amoon waaw léegi nag ginnaaw première guerre mondiale étalon or waaye ba mbir ma amee 1929 ah ñu ne yëf ya garaaw na ñu jóge mor guerre mondiale deuxième guerre mondiale accord Bretton Woods ah benn once benn once benn once moo doon moo doon trente-cinq dollars wala benn once d'or équivalait 35 dollars voilà mu ngoog léegi nag yeneen monnaie yi ñoom dañ doon suivre le dollar soit <laughs> soit ñu toppoon dollar bi direct wala rek ci kuuru or yi waaw moo tax jamono yooyu affaire bi dafa fixoon ndax dañuy xam ne or bi lii la waaw mais comme même bu dee ni fixe na mais manoon nañ ko en tout cas moo turbulence yi c'était moins grave que léegi waaw ah, moo tax nga gisoon gars yi niñ doon dévaluer seen monnaie yi ah, dañ ci amoon mainmise di dévaluer rek waaw ah, <laughs> bu leen neexee ñu réévaluer affaire yi sawaay hein li dóor ay plan d'ajustement structurel efféminé fële ak banque mondiale di toj bopp gars yi nga xam ne ñoo amul doole hein <laughs> ah kon nag bi accord Bretton Woods yi jeexee en 1971 ci la affaire ba garaaw boo xewe nag eh, eh. waaw léegi nag ah li fi des <laughs> accord de la Jamaïque moo ci tegu 1976 gars yi nekk ci la lan l'échange flottant waaw mu wook ñuy tëmb rek mel ni ci ndox mi léegi nag ginnaaw bu lii nii lépp jàllee léegi lislaam moom ak zakat bii mu wax ñu joxe ko moom nu mu fay demee nu mu fay demee dañ naan la jamono ji nga xam ne affaire yi monnaie yi li ëppoon parce que du du du du monnaie dëkk réew yépp ñoo nekkoon loo nekkoon lañ indexé woon ci or ñoo ëppoon mais am na ñoo xam ne seen monnaie ci argent la la woon dañ la naan méppum réew moo xam ne looloo doon kaawam hein wala bépp réew bu tey bu ne moom moom moom alalam mu ko indexé ci argent wala ci or bu boobaa ñu ngi dugg kon ci suñu tontu laaj ba ne woon ca kaw parce que il fallait ñu def ah benn benn rappel historique ci wàllu monnaie yi nan la demee nii ndax boo comprendre loolu euh, bul wax dara ci zakat quoi non bul wax parce que li ngay wax soit c'est démodé ah wala boog nga ngay xool ñi ko xam jot a wax ngay répéter li ñu wax waaw ndax sinon ay erreur ngay def ah. ay erreur ngay def da ngay wax jàpp jamono joo xam ne existé tout existé mooy jamono léegi ñu nekk nii xaalis yi alal yi amul benn boo xam ne ci monde bi boo xam ne dañ koo indexé ci or wala xaalis wala ci argent amatul lépp mu ngi tegu rek ci échanges internationaux yi cours mondial yi ak yi nga xamante ne moo dem ci ñooñu ak le marché waaw bi nga ma ne bon bala ngay tontu man am naa benn laaj ñun le franc CFA lu lu tax moom du du bouger bouger bu bari parce que un euro égale six cent cinquante cinq euh, franc CFA wala six cent cinquante quatre loolu franc CFA un euro égale six cent cinquante cinq wala cinquante quatre franc CFA mais lu tax moom du bouger lu bari presque loolu rek la dañ naan la parce que le franc CFA a été garanti. par l'État français par le trésor public français moo tax ñun dërëm bu ñu defar dañuy fay banque banque la trésor banque centrale bu France hein la banque française dañ koy fay ndax moom mooy garantie monnaie bi nga xam ne mooy mooy le CFA bi nga xam ne moom lañ yor Afrique de l'Ouest ak Afrique centrale ay ñoom Cameroun ak gaa yi ne foofu ñoo ñépp France la France moo leen garanti woon muy pays colonisé bi ñu nga xam ne ci la ñu jël seen indépendance léegi nag bi nga xam ne ci année 2000 yi ci la franc toxu euro ñëw pays yi yépp nekk en euro France teggiwul lool de mais moom moo garanti en même temps loolu comme ko moom léegi mu ne mu ngi ci euro mu dugal léegi euro bi moo chapeauté li nga xam ne franc CFA bi mooy garantie bi te comme que euro bi dafa foor te euro bi bariwul lu muy wàcc ak kii moo tax ñun nga gis suñu mone bi daanaka daanaka du bouger waaw dañu am <laughs> waa joo xam ne mooy moom lañ naan France moom moo fi ne daal li ñuy garantir loolu ah waaye nag. lim ñuy couté c'est extrêmement cher waaw te ku la ëmbal sa sanqal xawma ëmbal la sa kersa na ko wolof yi wax nga ne ba pare nga mën naa jàll man naa ñëw ci suñu laaj suñu tontu bi léegi nga ne ma bismillah maa ngi déglu ma ne la léegi wax ji lenn la mooy bépp réew mépp bépp réew boo xam ne jamono yooyu sa alal hein ci argent bi sa monnaie local yow ci or nga ko indexé or étalon or mooy moom nga ko indexé mooy comme trente-cinq une once benn once wu comme ni benn once nekk woon égal trente-cinq dollars bi nga xamante ne nii mooy ci accord Bretton Woods si yow bu dee par exemple nañ jël exemple Sénégal buñ ne woon ñun suñu monnaie jamono yooyu mooy kon bul xalaat monnaie bi mu mel nii wax ñun oor bi mooy réserve suñu monnaie moom lañ ko indexé mooy racine bi mooy li nga xam ne moo ko chapeauté moo koy couvrir ba dañu naan par exemple dix mille égale une once d'or par exemple hein loolu noonu bu dee pays moo xam ne réew moo xam ne noonu la mel autrement dit buñ nee kon mooy biñ génnee guerre mondiale bi deuxième guerre mondiale au lendemain des accords de Bretton Woods wax ji mooy bépp pays boo xamante ni ni yow sa xaalaay sa xaalis sa monnaie moo xam ay billets ay pièces yooyu yépp li mu nekkoon mooy or bi moo doon réserve bi moo doon moom lañ ko indexé woon yow boo doon génne zakat ci alal jooju mooy bu or muy le seuil imposable bi nga gis ci or mooy quatre-vingt-cinq grammes d'or ku am lu toll noonu ci sa monnaie locale monnaie bi nga yor xaalis bi nga yor ci loolu ngay génne zakat bu boobaa nan nga koy xamee mooy quatre-vingt-cinq grammes damay dem ci marché bi. or bi ñaata lay jar un gramme lu muy jar buñ ma nee un gramme par exemple ñu ne ma euh, ndax maa ngi ko doon xoolaat tey par exemple euh, euh, cours yi un gramme d'or égale trente-deux virgule soixante-sept euros ma def trente-deux virgule 67 euros fois lan moom laay multiplier ak 85 égal mu daal di may jox lan 2776 virgule 95 kon dañ naan képp ku yor bu boobaa ku yor 2776 hein ci euro nga denc ko ba mu mat un an xawalaanul xawli mu remplir conditions yi ñu gisoon yi ñu gisoon bul fàtte yooyu il faut pas les oublier faut pas les oublier charte yooyu shurut yi ñu gisoon mooy ku am loolu kooku day génne zakat ci loolu ndax àgg na nisaab bi léegi mille yu nekk vingt cinq wala cent yu ne lan deux cinq pour cent loolu la ciy génn loolu mooy méppum réew moo xam ne alalam mooy dañu jël ah, au lendemain de Bretton su mooy kon yow lii ñuy wax nii mooy comme si buñ ne woon on est en 1945 ici en France temps yooyu euro amul mais bu doon franc wa am it noonu ngay def mooy boo jëlee quatre-vingt-cinq grammes d'or moom ngay multiplier ak franc xool ñaata la benn gramme bi jar en franc ci marché France bi. bu ma xamee lu muy jar ci marché or beeg yooyu ma daal di jël loolu multiplier ko ak quatre-vingt-cinq grammes d'or lim ma jox bu ma ko amee ci xaalis franc bi nga xam ne moo fi doon dox xaalis boobu monnaie boobu lu toll noonu bu ma ko dencee lu mat un an xawalaanul xawli date d'anniversaire am ñëw ci weeru jullit ci laa génne zakat bu dee ne remplir na yeneen conditions yi baax na loolu mooy ñi nga xam ne seen monnaie dañ ko indexé ci li nga xamante ne nii mooy or. léegi mu des ñeneen kantaa ñi nga xamante ne nii ñoom seen monnaie argent la kantaa ñi nga xam ne ñoom seen monnaie dañ ko indexé woon ci argent muy al fidda ñooñu argent bi ñaata la woon toowu xaalis ci euh, sëy imposable nisaab bi nga xam ne ku ci àgg ci wàllu xaalis ñaata la woon ñu ne la woon cent quatre vingt bu boobaa da ngay jël cinq cent quatre-vingt-quinze d'or non gramme d'argent ngay dem ci marché bi laaj ana un gramme d'or non un gramme d'argent moo lu maa jara waa ji càmm la bijoutier ne la ah gramme d'argent de ni ma ko xoolee tey zéro virgule trente-neuf euros la ma ne kon ni may def cinq cent laay jël fois zéro virgule trente-neuf euh, ci euro mu daal di may jox deux cent trente-deux léegi mooy lan mooy képp koo xam ne am nga deux cent trente-deux euros hein deux cent yoo xam ne denc nga ko at ba at at ba at ma denc ko hein shawwal weeru shawaal mille neuf mille quatre cent trente neuf ba bon bu jamono jooju équivalent mille euh, vers mille quatre cent mille quatre cent quarante quatre wala mille quatre cent non mille neuf cent quarante quatre wala quarante six muy ci mille cent yi et ma xool bu ma ko dencee un an ci weeru jullit lu toll nii dama ciy génne zakat lu may génne cent yu ne deux virgule cinq laa ciy génne pour cent. léegi nag nga ne ma waaw c'est bien léegi léegi après tout ça yow liñ may wax mooy le monde idéal man la comment ça nga ne ma si <laughs> parce que yow liñ fi expliqué on est dans un pëccëxoo ñun léegi dañu nekk ci pëccëxoo moo xam ne kenn xamul noo koy décrire monnaie flottante loo xam ne daal ci marché bi la tegu ko ak spéculation yi ma ne la waa waa loolu de moo am malheureusement de looloo am walla karama moo am de ne ma waaw moo tax ma ne la yow li nga wax nii monde yi de yàlla <laughs> mooy taaye nga xam ne man bu ma yoree sama sama rial ma indexé ko ci fidda bi muy argent simple na hein damay jël li nga xam ne mooy mooy mooy mooy kiiwu rial bi li yu fidda muy cinq cent quatre-vingt-quinze euh, euh, nisaab bi muy c'est imposable bi ci gramme kii ma xool dem ci réew mi ci ci ci ci ci ci boutique yi ñuy jaay argent xaalis ñiy jaay wurus ak ak ak xaalis ma laaj leen ñàkk la gramme bi jar ñu wax ma ma jël loolu muy jar multiplier ko 595 lu toll noonu ma xool ndax est-ce que denc naa lu toll noonu bu ma bu xasee denc ma ne ah bi mu matee boobu nisaab bi ci laa naan ci laay commencer di compter un an bu matee sa mu nekkoon shawal ba shawal ñëwaat fi mu fekk fi ma génn ci sa zakat cinq pour cent rubu ushri ci 100 yu ne. ma ne loolu xam nga ne mooy monde idéal <laughs> léegi nag man damaa bëgg nag. comme que man dunduma woon 1944 <laughs> waaw man newuma fa woon ah te man fi may dund mooy le 28 septembre 2018 waaw man le 28 septembre 2018 dund nii tey la lan àjjuma vendredi 28 septembre 2018 waaw léegi yooyu léegi man boobu laa bëgg nag nga wax ana lan mooy nisaabu bu may war a génne zakat ci suñu mone locale yi bu ma yoree sama uggu ya wala sama franc CFA wala sama euro wala sama dollar comme que léegi mbir yi tegootul ci or ak xaalis ci marché bi la tegu ak yoo xamante ne nii bés bu ne mu mën a rës bés bu ne mu mën a jóg léegi ana ban ci ñaar yii nga xam ne moom la charia wax moom la yonent bi alei saatu salaam wax lu leer ne seen nisaab lii la ñun nag léegi li ñu bëgg a xam mooy suñu mone yii léegi ñu am muy monnaie flottante yii ñu am ana lan mooy nisaabam est-ce que xaalis bi muy argent sëyu argent la ñuy jël sëy imposable argent 595 grammes door grammes d'argent wala 85 grammes d'or ah ban lañ ciy jël ngir man a génne zakat ci suñu monnaie yi man mii nga xam ne commerçant laa wala man mii nga xam ne maa ngi am sama alal yor sama entreprise walla yor sama benn boutique bu ndaw wala yor sama commerce wala yor li nga xam ne sama salaire wala nekk ouvrier di menee bar wala nekk sama maçon wala sama menuisier di gagner li may gagner ana lan laay génnee zakat ci xaalis bi ma yor luy nisaab bi hein ñu ne na nag loolu nag boroom xam-xam yi wax ci mbir mi xam nga lii yu bees la xam nga lii nii mooy masala yu bees la ah oui yii doo ñëw naan xaaral ma xool mu daw wana ana lañ wax ci monnaie flottante loolu yaa sonal sa bopp <laughs> en tant que maliki bon attends boroom risaala wax na ci daraam wala Ibn Rushd al imaam Ibn Rushd moom lan la ci wax waay rahmatullah alayhi ci monnaie flottante yi saa yaa sonal sa bopp mais al majmuu nañ dem al majmuu al imaam an-Nawawi lan la ci wax mais al Mughni al imaam Muwaffaquddin Ibn Qudaama rahmatullah alayhi lan la ci wax mooy ne yooyu xam nga ne loolu doo ko fa trouver naa dem Fathul Baari amaana kon al imaam al Haafiz Ibn Hajar comme que moo gën a récent. moom amaana wax na ci dara ñu ne la loolu ma waxu fa monnaie flottante monnaie flottante kenn waxu ko fi <laughs> mais nag boroom xam-xam yi doon nañu doon nañu traité ay sujets yoo xam ne ay suise yoo xam ne ci wàllu ñaka la ñuy tollalee euh, dirham yi ñaata lay doon parce que dafa doon évoluer selon gox yi même argent da doon évoluer il a al abrul al asrul abbaasi ci ñoom Abdul Malik ibn Marwan ci Omeyyades yi ma lu tax ma naan oh, kon Omey ki abbaasi al umawiya ñu frappé monnaie boo xam ne islamique la dinaar ak dirham mu daal di te même après loolu mooy mbir yi dafa commencé nga gis ñu naan. ratlu nàngam ak fii Baghdad yi ak kii yooyu yépp wute yooyu dañ koo traité ñoom mais ba léegi waxuñu monnaie flottante kon nag léegi suñu monnaie yii waay waay ngal la waay ngal la waay tekki ñu waay waay tekki ñu ñu ne la boroom xam-xam yi ciy wax parce que euh, Euh, Cheikh euh, Qardawi <laughs> xam ngeen Cheikh Qardawi Yuusuf al Qardawi <laughs> euh, xam nga bindoon bind na fiqhu zakat ci yooyu moom mu ko bind en mille neuf cent c'était en 71 1900 1971 71 cent euh, oui 1971 la waroon euh, si si c'était en 1971 mais moom mais mu ngi dund moom waaw <laughs> gars yi ki conseil de euh, européen de la fatwa ñi koy siiwar dinañu fa dégg turam bu baax wala ñiy seetaan aljazira amoon na am na ay temps yu ma doon xool aljazira doon naa ko fa gis foog naa tous les jeudis waaw benn émission boo xam ne euh, da dafa doon euh, dafa doon wax léegi euh, moom téere téereem boobu keneen ki nga xam ne mooy moom wax na ci loolu wax na ci wàllu suñu monnaie yi léegi parce que 1971 mooy année bi nga xam ne ci la mbir ya jeexee ci la indexation wu dollar bi ci ci euro bi une once égale 35 dollars jeexee accord Bretton Woods yi kon moom nekkoon na o diapason ci affaire yi mille neuf cent non mille neuf cent soixante non non moom jeexalagul woon mille neuf cent soixante neuf mille neuf cent soixante waaw parce que am na fu muy waxe banaan al aana ama alf wa tisan mia wa sitta wa tisan voilà muy mille neuf cent soixante neuf moom wax na ci loolu ki nga xam ne mooy euh, euh, borom euh, fiqhul islaami wa adillatu di az-Zuhayli rahmatullah alayhi moom it wax na ci moom téeréem bi mu ngi ko bind 1981 1981 1981 en tout cas ci la doon traité <coughs> côté yi ci côté affaire bii nii léegi mu am ñeneen ñoo xam ne tamit wax nañ ci bari naa nag ñu bari dama lay wax rek pour wax la ne yoo xam ne ay ñoo mën a dellu xool ñoom li ñu wax euh, daanaka euh, Abu Malik mi def Sahih fiqh sunna daanaka moom it li baax na ba moom bi muy lim li al-Qardawi la delloo sax ne xoolal fiqhu zakat lil Qardawi voilà ak ki ñu wax sànq ak Wahb Wahb az-Zuhayli ñoom ñaar wal fiqhul islaami waa dillatu moom bi mu siy wax it loolu la delloo waaye it as-Saadiq ibn Abdurrahman al-Ghiryaani benn Maliki la moo bind mu Mudawwanatul fiqhul Maliki waa dillatu moom it wax na ci moom it daal dina ci àddu daal dina ci yëy yàbbi wax na ci wàll yi am na ñeneen am na ñeneen am na ñeneen am na ñeneen am na ñeneen euh, euh, comme walla walla walla doy na sax walla fii fii ma xul naa kifaaya léegi nga ma waaw léegi yow léegi ñoom ñii ñoom lan lañ wax ma ne la euh, ku mel ni al-Qardawi hein moom wax na ci masala bi après dinañ la wax ku nekk ci ñoom luñ nettal mooy affaire bi <coughs> nañ ñëw nañ ñëw nag wax comme niñ doon def yan avis ñoo ci am dafa am ñaari avis principal ñaari avis principal mu njëkk bi ñu ne ni nisaabu suñu monnaie yii ñu yor mooy bi nga xam ne mooy bu fidda bi lañ koy yóbbu mooy bu argent bi ñoom dinañ la wax lu tax beneen bi muy beneen avis bi ne déedéet du bu argent bi waaye bu or bi lay doon autrement dit pour ku nekk ci ñoom ñaar mooy premier avis bi te loolu mooy jumhurul fuqaha fuqahaul asr fuqahaul contemporain yi ak ñi nga xam ne jamono yi lii di xew mooy monnaie flottante yi ñoom li ëpp ci ñoom te loolu ku mel ne az-Zuhayli rahmatullah alayhi mu koy mu ngi koy cité mu ngi koy cité di ko wax ne nag loolu nag moom la waa jumhuurul fuqaha wax jumhuurul fuqaha yi ñoom dañu ne affaire bi ah affaire bi ci lii la nu mu tudd ah, ci fidda la ci fidda lañuy lañuy mooy nekk li nga xamante ne nii mooy suñu alal yi ci lañ koy dellu waaw moom noonu la ko waxee moom ki nga xam ne mooy Wahba az-Zuhayli hafidahullah mu ne loolu ah moom la waa jumhur wax léegi nag léegi léegi mu am ñeneen ñoo xam ne dañu ne déedéet ñun or bi lañuy jël mooy lan kon ñu ne ñu ne argent lan la mooy dañuy naan cinq cent quatre-vingt-quinze grammes d'or non gramme d'argent équivalent boobu loolu ku ko am ci wàllu xaalis hein ci suñu monnaie yi nga am moo xam franc wala leneen yow ni ngay def da ngay xool ci marché ba nga ne moo xam Éthiopie ngay dund wala Afrique du Sud wala Buenos Aires wala fële ca maatam wala fi nga xamante ne nii mooy ca Porto